kon al imaam an-Nawawi rahimahullah ñu ñëwaat fi ñu ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin ci sujata bii ñu génn nag jeexaloon nañ euh, buntu wala chapitre wala garab numéro cinquante quatre juróom fukk ak ñeent euh, nga xam ne moo doon wax ci ngëneelu albuka min xashyatillah xadiis biñ ci mujj woon a gis moo doon xadiis Abu Najih mais wute nag beneen Abu Najih biñ gisoon mooy Amr ibn Abasa ki Abu Najih al-Irbad ibn Sariya mu ne woon wa'adana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa maw'idatan wajilat minha al-qulub wa zarafat wa zarafat minha al-uyun tey nag alhamdulillah ñu war a ubbi buntu bu bees buntu la boo xam ne bu rëyu njariñ la muy buntu numéro cinquante cinq juróom fukk ak juróom mu ne baabu buntu fadli zuhdi ngëneelu dëddu àddina az-zuhd fi dunya dëddu ci biir àddina ak àddina wal ak tamit di ñaax ala taqalluli di néewal la ngay am minha ci mbiru àddina nga bañ a nekk koo xam ne rek àddinaa lay yitteel yow amee ci loo xam ne rek moom ngay jaamoo sa borom di ñaax nit ñi ñu ngi ut lu lu lu lu leen doy bañ di xaabaabal di jël rek lu ndaw loo xamante ne moom dina leen man seenu dund dina man dina ci mën a jag bañ mën a jaamu seen borom wa fadlil faqri waaye bunt bii day wax ci ngëneelu li nga xam ne mooy ngëneelu ñàkk waaw mooy ngëne ñàkk am na ngëneel gu ci ne <laughs> waaw <laughs> waaw comme ni nga xam ne ak am am na ngëneel nga ñàkk am nay ngëneel yu bari ak am tamit am nay ngëneel yu bari waaw <laughs> mu ngi noonu <laughs> léegi ndax loolu moom laa la doon wax ci gataay bi ne boroom xam-xam yi wute gi ñuy wute ku ki riche te am te say fan ak ki nga xamante nii moom euh, day euh, amul <laughs> waaye day muñ waaw loolu Euh, waxoon am na lu ñu la ci laalaloon ne dinañ ci ñëw insha allah ci biir xadiis yi nii insha allah dinañ ci dinañ ci ñëw waaw waaw dinañ ci ñëw insha allah am na nag xadiis boo xamante ne nii euh, euh, romboon nañu ko nag fay boo xam ne traité woon nañ ko fi bu dee ne sam xel kii na yaa ngi koy fàttale ko mooy xadis bi nga xam ne moom la kii eh, yonent bi alayhi salaatu salaam si xadis Seydina Abu Hurayra bi nga xam ne ci lañ ñëw na ko eh, way ñàkk ñi ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam kat ah zahaba ahlu dusuur bil ujuur mooy xadis numéro cent vingt gisoon nañ ko yaataloon nañ fi loolu moo tax sax après dama ne mais est-ce que loolu jarati na sauf mooy li ma la doon wax rek ne gin nañoo affiné ñun ni ñu dégg woon masala boobale waaw ak waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim liñ ci mujj daal jàpp mooy liñ la waxoon bii weesu këne mbir mi mooy euh, dëgg la ki ki am alal tey sant di ci dimbali nit ñi waaw di ci dimbali boppam di ci dimbali nit ñi bu lislaam soxlaa sànce yàlla yi mu def ci kooku njariñam jalgati na kooku mu ngi sant ci alal bi sant gi du ne rek alhamdulillah waaye lool façon sant la mooy wa anfiqu mimma ja'alnakum mustaxlafiina fii li boroom bi ne de te dee leen euh, dépensé ci li nga xamante ne moom laa def ngeen ci wutu wën waaw euh, loolu te boo fàttale ko euh, am na lii bon xam naa fi mu gën a approprié ah daa fay non nañ ko bàyyi parce que dafa am bunt boo xam ne mu ngi ñëw ci kanam hadis biñ la wax noonu dina ñëwaat mais bon foofu lañ koy mooy mooy moo gën a approprié voilà mooy euh, euh, baabu fadlil ghina ash-shakir buntu boobu imam an-Nawawi defal na ko foofu ak buntu voilà bu boobaa dinañ dinañ euh, bàyyi ba foofu insha allahu taala baabu fadlil ghina ash-shakir wa huwa man akhadha al-mal min wajhihi wa sarafahu fi wajhihi al-ma'mur biha al-ma'mur biha ah loolu la insha allahu taala Euh, muy hadis doomu nag ci mooy moom hadis <laughs> soreetul ah soreetul noonu cinq cent soixante onze waaw ah, <laughs> fay bii ban hadis lañ mujjee gis numéro quatre cent cinquante cinquante cinquante six mooy cent hadis et quelque bëreetul ah insha allah cinq cent soixante onze ah cent hadis bëriwul ah mu ngi noonu insha allah nañ bàyyi ba foofu après lii def développement bi ñu ne kon nag insha allah foofu la gën a approprié jazakallahu xayran yaa may kon nag ñu ñëw ci affaire bi kon imaamu Nawawi ñoo la tudde bunt bi bunt bi nga xam ne mooy traité di wax ci ngëneelu dëddu fi dunya ci àddina waaye di ñaax nit ñi ci ñuy doyloo yu néew ci àddina minha wa fadlil faqri ak ngëneelu li nga xam ne mooy ñàkk waaw bu boobaa xam nga fii nag wax ngëneelu ñàkk bu boobaa nag dinañu wax ngëneelu buntu boobu ñu la wax ngëneelu ki am tay sant voilà bu boobaa ñu ñëwaat ci lool nga xam ne jotoon nañ ko gis sax ci xadiis bi ñu la wax sànq foofule waaye ñu jàll kon al imaam nag mu tàmbali comme ni mu waxoon ne dina ubbi bunt yi garab gii ñu nekk ci toolu nit ñi sell ñi da koy ubbee loo xamante ne nii ay mbir ah, ci aaya al alquraan yi après daal di door dugg nag ci li nga xam ne mooy beneen wàll wi nga xam ne moo composé buntu bi euh, ak toolu nit ñu sell ñe seen garab yéeg yépp yi ñuy fooyteefoo mooy li nga xamante ne nii nag mooy xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa hmm? kon nag ñu dem mu ne xaalal kon euh, kii bu njëkk bi mooy euh, bunt bu njëkk bi insha allahu taala mu ne qaala allahu taala mooy xadiis yi quoi laa la bëgg a wax hmm? mu ne qaala allahu taala al imaamu nawawi rahimahullah mu ne qaala wax na allahu borom bi taala bi nga xam ne moo xawete yéegut lan la wax mu ne innama mathalu alxayati addunya kama in anzalnahu min alsamai faxtalata bihi nabatu alard faxtalata bihi nabatu alard mimma yakulu alnasu walanaamu xatta ida axadat alardu zuxrufaha xataa idaa axadatil ardu zuxrufahaa wa zayyanat wa zanna ahluhaa annahum qaadiruuna alayhaa wa zanna ahluhaa annahum qaadiruuna alayhaa ataahaa amrunaa laylan aw nahaaran ataaha amruna laylan aw nahaaran faja'alnaaha hasiidan ka'an lam taghni bil ams faja'alnaaha hasiidan ka'an lam taghna bil ams kadhaalika nufassilu al-aayaati liqawmin yatafakkaruun suuratu Yuunus alayhi salaam aaya vingt-quatre kon borom bi mu ne kon borom bi tabaaraka wa taala na innama masalul xayaati dunya mu ne dëgg-dëgg gis ngeen misaalum àddina dund gi nga xam ne bu jege gii waaw mu ne kamaa in misaalam ni ko borom bi di ñu ko misaale ñun jàng ngir ñu xam ne àddina gi <laughs> jarul a lonku de jarul a jàpp ne fi la sax jarul jël sa lépp tayle ko ko déedéet mu ne misaalam dund gu jege gii da doyadi kamaa in dafa mel ni daal am ndox moo xamante ne nii am anzalnaahu dañ koo wàcce ñun borom bi minas samaa'i mu tukkee ci asamaan waaw di dottee ko muy taw bi jóge ca niiree di wàcc faxtalata bihi nabatul ard bi mu wàccee mu jaxasoo gàncaxu suuf si ak yéen ci ji mu naat nag waaw génn li nga xam ne mimma yaqulu naas bokk na la ngay génne li nga xam ne moom la nit ñi di dunde wal anaamu ak jur ji waaw hatta noonu lay demee mu rafet lool wax naa la fan yële <laughs> boo demee ci Bawol ak jamono yii ñuy wax nga xam ne jaayee ñu ngi doon góob ak defi mbir waaw ay fan yu ndaw laata ñuy góob yooyu àll bi ni mu rafete lépp ñor lépp wert mu ne mbir yi noonu la nga xam ne lañu doon di kan moo ciy dunde mooy al ana nit ñi ak anam yi ndax ginnaaw ba ngooñ ma bu dee ñi nga xamante ne nii duñu ñu jël mbir mépp daal di koy jaay waaye bu ñu ko jaayee ñi ñu koy jënd lan la ñoo it dañ koy jox ñi nga xamante ne mooy seen jur ja hmm. mu ne kon ci la nga xam ne bi génn ca suuf ca meññeef la nga xam ne nit ñi moom lañuy ñuy dunde ñoom pom ñoom ceeb ak ñoom sorgho ak ñoom basi ñoom ak façon yi nga xamante ne blé beeg yooyu yëpp wal anaam ñoomin ñax yeeg ngooñ yeeg façon ñax yi ñoomin euh, ay ay woomi gëléem kumba jar gandal ñoomin façon ndaatu nga xam ne moom la xar yeeg fas yeeg bëy yeeg gëléem yi di lekk ak yi nga xamante ne eh, mooy eh, am am sal guuf ak façon yooyu yëpp waaw mu ne hatta ida axadatil ard noonu lay def ba ba ba ba ba suuf si daal di jël zuxrafaha ak zuxrufaha ak taaram mu rafet lépp wert wa zayyanat ha mu mel ni suuf si day dama mooy taar <laughs> mu ko comme si moo koy def rafet fekk taar wa zanna ba ña nga xam ne ahluha ña moom suuf yoo yële ferme yu baax yoo yële ak tool yu baax yoo yële ak grande kii yoo yële ak ferme agricole yeeg terre yi nga xam ne moom lañuy ñuy bay mu naat lool ci màngo yeeg xeetu orange yeeg basi yiñ la wax léegi dugub yeeg xeet boo xalaat rek waaw ba ñu jàpp am ci ñenn ñoo ba ñu jàpp ne lii yaqin la sax annahum qadiruna alayha ken teg nañ ci loxo nag ñoom ñoo ko moom nag war a jëfandikoo bañ ko defee ataaha amruna laylan borom bi ne bu ma nammee ne ñoom loo doolu du ñu ci jariñu suñu mbugal suñu mbir dikkal ko guddi waaw aw naxaaran wala ba jëkk borom bi ñaata ñaata tool la yàq ci ay guddi <laughs> wadrib lahum masalal kii nu mu tudd ba euh, mooy asxaabal qarya <laughs> asxaabal qaryati ah non ñooñ yaasin la ñama soxla mooy nuun wal wa ma yasturun foofu fole <laughs> waaw mooy waa tool ma laa wax id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnu wala yastasnun fa taafa alayha taa'ifun min rabbika wa hum naa'imun kon ñooñu kañ la yàlla yàq seen tool ba mooy guddi moo tax mu ne <laughs> ah bu borom bi nammee ci dogalam bu jiitu bëgg dogal que ne ñii duñu ko jariñoo ataaha a ah, amru naa suñu mbir suñu mbugal dikkal wala ay lan guddi aw naxaara wala bëccëg waaw ñaata tempête moo ñëw bëccëgu ndar kàpp <laughs> borom bi wàcce ay waanee ndox yoo xamante ne ay ay grêlon yoo xam ne bañ ñëwee bu pomme yëpp lañu yàq ak orage yeeg yi nga xamante ni ñooy ñooy ñooy fraise yi waaw nga gis euh, pour l'agriculteur moom di jooy waaw naan biñ yi nga xamante ne nii dara desul woon ngirul mu bot mu mun ñor ñu jëfandikoo récolte bi maa ngi doon yaakaar <laughs> mauvais temps bi ñuy nañ koy woowe ñoom <laughs> dal di ñëw ne xuuf lépp waaw glacé glacé goo xamante ne température yu wàcc yoo xamante ne nii lépp loo xamante ne nii lu ñoroon la da koy yàq waaw loolu nag borom bi ne dinaa ko da koy da koy da koy def guddi waaye da koy def bëccëg waaw waaw akbar mu ne nag ba mu ba mu demee noo ne fa ja'alnaaha ñu def tool boo bële tool yoo yële gàncax yu naat yoo yële seeni borom jàppoon na jëfandikoo kesee ja des ñoom daal teg nañ ci loxo ñu def ko hasiidan am mbóob waaw wowal ko kon téye sama taw téye lépp yëf yàqu ka an lam taghna bil ams boo fa rombee da nga naan mii fii mii fii moo taatoon démb hmm? mais c'était ici way mais fii la woon woon a ji dara ba mu doon naat di di woomal di am suuf suuf su nanguta baax da nga naan mais fii la woon ndekete yoo moom la borom bi na nag misaal mii ma leen jox kadaalika na ko nii nag nu fassilul aayaati laa leen di leerale di leen takk dàqantal sama laaya yi qawmin yatafakkarun ngir nit ñi nga xam ne lii ma leen di joxe misaal dinañ ci bàyyi xel di ko li nga xam ne mooy seen kattanu borom seen sañ-sañu borom ñu xam ne àddina kon jaru la lonk sa xol jaru la jënde li nga xamante ne mooy ndigalu yàlla yi nga daal di koy jënde àddina waaye tereem yi nga jënde ko mbiru àddina xamal ne lépp loo am ba jàpp ne yaa ko moom diggante tarfatal ayni xëfat xëfi borom bi mën na koo yàq waaw te loolu moom misaal yi dafa bari waaw waaw wow waajal dara ba foog na yow fii mun a jëfandikoo ci des waaw je pouvoir nag hein consommer la récolte de ma de mon de de de de borom bi ne ko xuuf doo ko fekk waaw yàq lépp wala yow mu jël la kon nag ah kon lii way lii mooy misaalu àddina innama masalul xayaati dunya dëgg-dëgg mooy lii taw bi ñuy gis bis bu nekk hein kuffaar yi di saaga jaww ji waaw di saaga ba yi nga xamante ne julli lañ buñ deful attention di waxe ni ñoom loolu lum gaaw la moo tax borom bi ne woon ah doomu aadama bi de ŋàññ na ma te nag warul woon mu ŋàññ ma ndax lan lay def yasubbu dahr waaw day ŋàññ jamono ji temps te man maay temps bi mooy lan maa ko fi def man boroom bi boo génnee saaga comme ni ko tubaab yi defe quel temps bi rek wax lu ñaaw boobu xamal ne ah ka ko fi def man nga koo génnee ci loolu nga wax mais ñooñu xamuñu dara te gëmuñu yàlla yow nag ngay génne yàlla di di épouser di waxe wax yu mel noonu moo tax war nañoo seetal ni nga xam ne moom la ñuy waxe waaw kon nag misaal bu njëkk maa ngoog borom bi daal di joxe ci wàllu àddina war nañu ah kon nag nañu def attention loo fi am lu mu bari bari bari bari ci nammeelu yàlla kese la nekk saa bu ko neexee mu def ci lu ko neex waaw te àddina loo am man nga koo ñàkk tey ñaata milliardaire ah ay na Madoff ay na Bernard Madoff <laughs> xam nga Madoff <laughs> yaa fay Madoff daal benn Amérique États-Unis la woon te xaw ma sax mu ngi foog naa mu ngi dund ba léegi waaw moom kaso yi ko tëj moom foog naa ay sept cent ans lañ ko dóor <laughs> doon nax gaa yi ci seen alal yi ah, yoo xamante ne nii day day day alalu nit ñi la jël waaw di ko fowe di di gaa yi di di di leen gëmloo ne bari ngeen di am waaw muy pyramide boo xam ne teguwut ci dara jamono ñi muy ñi muy convaincre ba ñëw indi seen xaalis. xaalis ba ñu indi lay faye ñi nga xam ne ñoo fi yàngoon te ko lay mais ba affaire ba waddee ma sa ay sept cent ans lañ ko dóor côté yooyu mu nekkoon ki nga xam ne ñépp ko bëggoon bëggoon a invité fu mu doon jaar ñun ñu topp ndax alal ju bari waaye léegi mu nga ca prison wu am États-Unis bu dee mu ngi dund ba léegi waaw te loolu bari na waaw inna qaaruna kaana min qawmi Muusa fa bagaa alayhim qaaruna te jamonoy Seydina Muusa ci ñoom la bokkoon noonu la meloon la ko boroom ba joxoon minal kunuuzi ci ay trésor loo xamante ne nii yëkkati ko caabi yëy comme bi trésor qaaruna boo dajale woon mbooloo mu bari ne leen yëngal leen caabi yi duñu ko mën a yegg yëngal waaw waaye loolu lépp boroom bi xëy naa naax saayal waaw fa xasaf naa bi bii ñu daal di koy rëngi eh, eh, eh, ah, rëngee wa bi daa wa bi daarihil ard waaw borom bi nee na Qaaruuna ba mu nee di balballu di di di di di di di bañ maa jaamu ñu daal di koy rëngi rëngee ak allam ja su këram ga paleem ya waaw moom laa rëngi rëngee moom wa bi daarihil ard waaw moom laa ko xasas naa bihi wa bi daarihil ard waaw fa ma kaana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah wa ma kaana min almuntasirin wallahi keroog bi ma koy mbugal di ko di alak alalam ji waaw amul kenn benn mbooloo boo xam ne taxawoon na keroog di ko dimbali te kenn mënu ko woon dimbali kon nag mbir maa ngi noonu kon nag ah nañuy bàyyi xel ne àddina mooy lii al imaam al haafiz suuratu Yunus kon alayhi salaatu mu ne wa qaala ta'aala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawe te yéegul ba léegi wax na beneen dañu wan ne ngëneelu dëddu àddina comme que nii la mel mais kon man àddina bu gaaw a jeex yi nga xam ne lépp lu mu la wan hein day nekk loo xamante ne man naa soppeeku ëllëg du nekk tus borom bi jàllar bi ko mu nekk loo xamante ne nii wor na la kon man man laaj kon naa ko dëddu bay voilà kon nag mu ne wa qaala taala deuxième aaya واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا almaalu walbanuuna ziinatu alxayaati dunya walbaaqiyaatu saalihaatu xayrun inda rabbika sawaaban wa xayrun amalan ah mu ne waaw beneen wadrib lahum suuratul kahf aaya 45 suñu waroon tabaaraka wa mu ne wadrib lahu yonent bi alayhi salaatu salaam saddal leen beneen misaal masalal xayaati dunya misaalum àddina bu jege gii da doya di kamaa in moo fële ñoo ko niroo comme ndox la taw boo xam ne anzalnaahu minas samaa waaw dama koo wàccee mu bàyyeekoo ci li nga xam ne mooy asamaan si ci niir yi waaw bi mu wàccee faxtalata bihi nabaatul ard mu jaxasoo gàncax ak lañu saxal ci suuf si ba mujj joxe di produire di génne ay gàncaxam waaw di génne ay fóoyteefam waaye ba mu naatee fa asbaxa mu mujj nekk hashiman am mbuub tadruhu riyaah waaw ngelaw yi di ko ëff allahu akbar ngelaw yi di góof Allahu akbar tadruhu riyah wa kana Allah mu ne lii la de mooy la vertoon démb lax tey wa kana Allahu borom bee soppande ko ci loolu lu ko neex ci mbindeefam yi ci gàncax yi ci nit ñi ci bàyyi may ci yëpp te borom bi nag nekk na ala kulli shay'in muqtadira lu nekk natt na ko te am kattan bu bu la mu nattoon jotee xew <laughs> ak koo man daal di doxal mu daal di xew allahu akbar allahu akbar kon nag mu ngi noonu de mu ne almaalu gis nga alal ji alalu àddina wal banuuna ak doomi ziinatul xayaati dunya ñooy tar àddina gi nga xamante ne nii dafa doyadi te amul solo waaye wal baaqiyaatu saalihaat ay des te nekk lu baax nag ci àddina xayrun moo gën inda rabbika fa sa borom sawaaban wa xayrun amalaata moo gën loo xamante ne moom nga mën a yaakaar am espérance ëllëg suuratul kahfi aaya quarante cinq ak quarante six kon borom bi fii lan la ñuy wax comme misaal bi joxe woon waaw ak tarbiyatu bil amsal di jàngale di joxe misaal ngir jegeñal ki ngay jàngal li nga xamante ne nii moom nga bëgg mu xam ko di ko jegeñal loo xam ne dafa abstrait mooy bu lu man a daj xam nga mu laan la àddina àddina mu waaye daa am àddina boobu daa lu ko composé mu koy bu ko koy misaale loo xamante ne da koy gis bu nawet bi ñëwee jamono yu saison pluvieuse ni mbir yi taaroo ak bu noor bi ni lépp di wowe waaw àll bi boo fa duggee mu mu mu mu nga naan mais fii dara am na waaw wajan ya ñuy yónni ci àll bi léegi gaa yi bari bàyyi nañ ko parce que càcc gi daa bari léegi boo fi yónnee sax wajan ci àll bi gaa yi sàcc ko dugal ko seenu fourgon yóbbu wal iyaadu billah foo xam ne xamuñu woon yooyu léegi nag looloo bari waaw zahara al fasaadu fil barri wal bahr waaw wallahi mbonte gi ñàkk valeur ñàkk dara amuñ dara lu ñuy rus amuñ sax borom boo xam ne kersa buñ amal seen boroom ñépp di ay kàcc gi mel ni moo fi dim siiw wal iyaazu billah ku yor say nag kii ko ci àll bi gaa yi ko tullaan yóbbu buñ ko man la yóbbu ñu rendi yóbbu dem saami li nga xam ne mooy yàpp jaay wal iyaazu billah ha mu ne nag misaalam àddina mooy ndox moomee di wàcc ci taw bi ci niir yi gàncax yi génn ci waaye bu yàggee day mujj nekk li nga xam ne hasiman mooy kon lépp loo gis ci àddina muy tóor tóor fan lay mujj ci lax loolu la bëgg a wax kon nag loolu jarul nga ci lonk sa àddina sa sa sa xol lonk ci sa avenir fàtte sa borom wal iyaazu billah mu ne nag mu tudd fii lenn ci tóor tóori àddina yoo yële mu ne almaalu gis nga alal waaw lii mooy alalu kan ka nga xamante ni nii dafa sor yàlla waaw sii siinoo xam nga ne Seydina Abdurrahman mi doog wax Ibn Awf ak Seydina Usman ak Mu'ta ñooñu moom seen alal du lii ñooñu ndax dañ koo def fi nga xam ne moo neex borom bi moom la buntu bi ñu la doon sànq Imam An-Nawawi noonu la ko tuddee waaw allahu akbar waaw ñii nag mooy ñi nga xam ne alal joo xamante ne nii en général nii la mel ndax innal insana xuliqa halua waaw ida massahu sharru jazua wa ida massahu alxayru manua nit ki dañ koo bind mu yamba nekk koo xamante ne ku ku ku ku bàyyee ko la bu ko lu ñaaw jotee muy protester ko xunna ko fu nekk di ko wax di jooy waaye bu dee lu baax alal yu bari ñëw nga gis ko manu am mu koy a ah, nekk xañaakoonu nit ñi la mu yor di leen jaay ne dara dox ah saa lu ñu ko wax mu ne non lool lool te teewul noonu yéen kay seen yaakaar ak kii rek yàlla waaw waaw wal iyaazu billah mu ne ñooñu nag façon alal yooyu la almaalu gis nga alal dafa neex am alal nii loo bëgg jënd loo tàllal nga mën a dagg yow say besoin nga koy mën a satisfaire al maalu ak ay doom waaw am ay doom yoo xamante ni nii yow ñoo la fi taxawul ëllëg nga am takkandeer ziinatal xayaati dunya loolu nag tóor-tóoru àddina bii la bu jange bii waaw pour képp koo xamante ne nii tegoo ko ci yoonu yàlla xamal la ci tóor-tóor nga nekk te tóor-tóor bi bés dina ñëw day lax mooy sa alal ji boo ko deful fu neex yàlla. di kon dépensé koo xam ne borom bi gërëmu ko bëgg ko na la leer ne terme sa terminus ëllëg mooy ci alkate sa doom yi tamit boo leen toppee lu leen neex dong fexe woo leen a yar topp seen bakkan ak li ñu bëgg dara kese tax yu la yàllay digal lu bari nga bañ ko bàyyi ko ndax sa doom yee ko bëgg nga koy def lam la tere nga koy def parce que sa doom yee ko bëgg waaw nga topp leen lool xamal ne lool sa doom yooyu ngay nabbi nabbee waaw di leen jëndal ñuy dem fu ne di leen yóbbu fu ne ñu ñu ñuy wër àddina di fu fu fu fu neex fu ne nga yóbbu leen fa te tegoo leen ci diine xamal ne loolu tóor tóor la wallahi bala nga koo xam bu ñuy yow yow bala ngaa dee ngay xam ne tóor tóor la dinañ lax te mooy lu naqari nga ciy gis wal iyaadu billah waaw waaw mu ne nag gis nga loolu la almaalu wal banuun ziinatul xayaati waaye nag lan mooy jariñ nit ci àddina wal baaqiyaatu saalihaat waaw gis nga yi des yi baax te des ñoom Mawlaana Ibnu Mas'ud Ibnu Abbaas ne mooy farata yi waaw nii ne mooy bi nga xam ne boo jullee ba pare li yonent way sa saam jàngale ay subhaanallah alhamdulillah ak allahu akbar ak laa ilaaha illallah yooyu ñooy baaqiyaatu saalihaat muy lépp loo xamante ne nii lu baax la lu nit kiy nekk waaw xayrun moo gën waaw inda rabbik fa sa borom sa borom looloo ko yitteel ci àddina bi mooy yim ñu digal bëgg ñu ci bëgg ñu cee gis te loolu tax mu binduñu mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jun binduma jinneeg nit lu dul ngir mu jaamu loolu mooy li li li borom bi li mu gërëm ci àddina waa al wal baaqiyaatu saalihaat kanta alal joo xamante ne nii dafa bari dara yàlla newu ci doom yoo xamante ne eh, yaroo leen tënkoo leen ci ne borom bi loolu lépp sax di li ko sax te neex ko ci àddina lu mooy wal baaqiyaatu saalihaat te bu boobaa lépp lu yiw lay duggaale ci loolu yar say doom teg leen ci alal jël sa alal di ko def ci chantier yàlla yeeg lu neex yàlla loolu lépp lay duggaale ci baaqiyaatu saalihaat waaw mooy la des te baax ginnaaw yi àddina yi nga xam ne mooy du dara du dara yàlla la des te baax loolu xayrun moo gën a fa sa borom looloo fay jariñ neex borom bi loolu la gërëm sawaaban ak pay ka ko def xam ne bu gis borom boo xamante ni fayaakoon la wa a yaakaar ca boromam waaw baabur rajaa i romboon nañu ko waaw allahu akbar suuratul kahfi kon mu ngoog mu ne wa qaala ta'aala ñetteel aaya i'lamu annama al-hayaatu ad-dunyaa la'ibun wa lahwun wa ziinatun wa ziinatun wa tafaakhurun baynakum wa takaathurun fil amwaali wal awlaad kamasali ghaythin a'jaba al-kuffaara nabaatuhu thumma yahiiju fataraahu musfarran thumma yakuunu hutaaman wa fil aaxirati 'adaabun shadiidun wa maghfiratun min Allaahi wa ridwaan wa mal hayaatu dunyaa illaa mataa'ul ghuruur suuratul hadiid aaya ma mu ne borom bi ñetteelu aaya bu al imaam bi indi mu ne borom bi nga xam ne moo kawe yéegul ba léegi nee na elomu xam leen këne lépp lu ngeen xamul lu dul li yàq ngeen ko annamal hayaatu dunyaa këne dëgg dëgg day dëgg dëgg <laughs> li nga xam ne mooy dundu gu jege gii te doyadi àddina ji la'ibun fola walahun mboosu wazinatun ak tóor tóor taar taar ak rafet wa tafaaxurun ak puukarante wu baynakum seen diggante wa takaasurun ak ëppalante fil amwaali ci alal yi wal awlaadi ak doom yi kamasali xaysin àddina boobee mu ngi mel ni taw boo xam ne day ñëw ngir wallu nit ñi jamono joo xam ne ñàkk nañu yaakaar ci taw bi taw bi ñëw ajabal kuffaar mu daal di ñéem ña nga xam ne ñooy baykat ya nabaatuhu ña xamum may te di ko pratiquer xam ko bu ñu gisee gàncax gi loolu moo leen gënal nga leen doon wan ay gratte-ciel ay ay étages yu dul jeex ñu nekk ci seen digg tool yi seen ferme yi lépp nag wallahi moo leen gën a neex nga naan leen taay leen ci fer ci ci ci ci ci ci ci ci ci immeuble yi waaw da di yéen ñu sopp ko summa waaye ginnaaw gi nag yahiiju mu commencé nag di lax waaw ku akbar commencé di di lax di devenir fan ah fataraahu yow nga gis ko yow aji xool ji ab aji observé ji kiy xool musfarran mu commencé jëm ci mboq te moo wertoon summa ginnaaw gi yakunu bu mu yàggee mu nekk xutaaman aw am mbóob waaw moo xam ne booy boyal man nga ko def këriñ ngir mu daal di lay eh, eh, yombalal la nga këriñ boo moomu kii eh, lu lay lu lay yombalal sab sab sab taal la nga bëgg a taal waaw Allahu akbar wa fil aaxira mu ne waaye nag te alaaxira nekk na fa këy ku jàppe nii sa àddina na la leer ne alaaxira moom lii wala fay xaar moo tax mu ne wa fil aaxira te ca biir alaaxira foofu nag am na adaabun mbugal sadiidun gu waaye wa maghfiratun ak njéggal ngir ñi nga xamante ne ñoo fexe ba àddina waru leen waaw minallahi guy tukkee ca borom bi tabaaraka wa taala wa ridwaanun ak ngërëmam da nga xam ne moo gën a mag ndax wa ridwaanun minallahi daalika akbar waaw wa ridwaanu min allah la nga xamante ne nii mooy gërëm ngay tukkee ci sa borom tabaaraka wa taala yow jaam bi yow ki nga xamante ne yaa nammazem ci sa borom ah xamal ne tukkee ci sa borom zalik moom boole min allahi akbar moo gën a rëy lépp wa ridwaanu min allahi akbar waaw moo tax mu ne zalika huwa al fawzul azim loolu mooy ngañaay yu mag bi gën mooy lool kon nag njéggal gu rëy ak lu raw ridwaan ngërëmu yàlla wamal xayaatu dunya borom bi nag ne ma waxaat leen ko te dund gu daya bi gii te jege nekkul illa mata'ul ghurur lu dul poñet al ghurur li nga xam ne day waraate waaw waaw c'est illusoire c'est dérisoire waaw waaw loo xam ne da koy bànneexoo waaye du sax du sax mukk